wama arsalna min rasulin illa bi lisaani qawmihi wama arsalna min rasulin illa bi lisaani qawmihi liyubayyina lahum fayudillu allahu man yashaa'u wa yahdi man yashaa'u wa huwa al-aziizu al-hakiim suñu boroom tabaaraka wa ta'aala mu ne wama arsalna te ñun de masuñoo yóob yabal benn ndaw masuñoo yónni min rasulin ci benn yonent ci benn ndaw alayhi salaatu wassalaam ci benn xeet illaa bi lisaani qawmi lu dul ca lam nañu ay ñoñam mooy làkk ba nga xam ne ña ma leen yónni lañuy ñuy làkk moom la ñuy làkk de lan moo tax borom bi def noonale mu ne luyu bayyina lahum ngir mu leeralal leen attey borom bi tabaaraka wa taala ak woote gi nga xam ne moom la leen mission bi leen seen boroom jox muy génn ci réer yi te dugg ci leer gi kon nag mbir maa ngi noonu le fa yu yudillullah boroom bi nag nee na bu defee loola le ba yónni ndaw ca lam ne ñu ña nga xam ne ñooy seeni ñoñ de fa yudillullahu man yasha boroom bi seetaan nag ca ñoom ñamu yónni ca ñoom képp koo xamante ne ku ko soob mu seetaan la nag nga sànku man yashaa'u ku ko soob wa yahdi mu daldi di gindi man yashaa'u ku ko soob wa huwa tamam boroom boobale al-aziz mooy ki nga xamante ne moo noot ci nguuram am sañ-sañ ci lu ne al-hakiim ki xereñ ay atte ba moo xam li tax mu bàyyi ñenn ñi ci maanuteem ñu sànku ñeneen ñi ci ngëneelam mu daal di leen gindi kon nag laaya bi laaya bu rëy la buy wan ne mooy ne nit ñi booy wax ak ñoom dangay wax ak ñoom kàllaama buñ dégg manoo ñëw ne yow fii mu ne yow dangaa ñëw di woo ñi nga xam ne mooy nit ñi te yow na ngay woo làkk bi ngay wax ak bi ñuy wax bokkul de toute façon alquran looloo taxoon suñu borom ne gis nga alquran ji bu ma ko defoon beneen làkk bu dul arab la xaalu dégoon kon yéefér yi ñoom waa Quraysh ci boppam ñoo naan moo ajamiyun wa hada waawwaay yow alquran ji nan la mën a nekk li nga xam ne mooy làkk la boo xam ne beneen la alors que ki koy wax moom moom arab yi la lool mooy lan kon nag suñu boroom nag lay woowu la nit dul am léegi nag lii moo tax bokk na ci li nga xamante ni mooy li gën a dëgëral li nga xam ne mooy waxu waa jumhurul ulama rahmatullahi alayhim min alxanafiyati wa shafiiyati wal xanaabila ak mbooloo ci maalikiya yi rahmatullahi alayhim ne xutba àjjuma waaye yow dañ koy def ci beneen làkk kay mën nañ koo def mooy dañ koy def ci arab mais pas que ci arab kese mais ci beneen làkk man naa ne loolu mooy lan mooy boo ñëwee foo xam ne ay séeréer lañ wala ay wolof wala ay joola wala ay suédois wala li nga xamante ne ay russe walla wala ñi nga xamante ne nii ay atabaskin lañu bu boobaa yow da ngay xool seen làkk boo defee làkk kii xutba bi ci arab ba pare nga def ko ci ci làkk boobu ndax ñoom dégguñu làkk boobu mooy mbir mi loolu mooy li nga xamante ne loolu mooy ruuxu sharia sharia looloo ko tax a jóg ñëwuñu rek voilà léegi lu tax gars yi ay woon nañ jàngi arabe ah, c'est leur affaire non non non du waxe noonu gis nga suñu borom dane yónniwu ma benn ndaw ludul ci lan nañu ñama leen yónni léegi nag kon mbir mi lool la contrairement ak li nga xam ne moom siiw na tamit ci maaliki yi rahmatullah alayhim que ne moom xutba àjjuma kenn du ko def lu dul ci làkku arab waaye loolu moom ginu la dëgëru du tout parce que boo ñëwee ci ay wolof ne na ngay def xutba ba pare yow la ngay wax ci xutba ba mu nekk ay tere yoo xamante ne yaa ngi koy wax ci arab nit ñi ne fi dina la déglu xamuñu ci ñi ëpp xamuñ li ngay wax après boo génnee gis leen ca la nga doon tere mënoo leen wax dara parce que bu boobaa yow li nga doon wax dañ koo comprendrewul waxoo yow bi lisaani qawmik waxoo sa làmmeñu ay ñoñ loolu nag lu ama am solo la moo tax mbir yi di ko traduire dafa am solo waaw amul ne waaye yow ñoo xamaa voilà c'est le bon qu'il se débrouille non non loolu l'islam du demee noonu dafa ñëw comme ni mu waxoon moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon ko seydina abu muusa waxoon ko seydina muaad ibn jabal ak seydina abu muusa al ashari radiyallahu anhuma moo tax loolu noonu moom amul da ngay wax ñoom ci làkk boo xamante ne nii làkk la boo xam ne bu ñu xam bu ko defee loolu ci lañ lay mën a comprendre de léegi nag nga ne ma waa kon kon nag kon yow léegi illaa bi lisaani qawmi waaye yow du ñu nay ñii ay français lañ ñii nekk ay allemand ñii nekk ay wolof ñii nekk ay tukulóor ki joolaa ak ay barant ñii nekk yeneen ay brésilien waa kon léegi kon xanaa kon yonent bi alayhi salaatu wassalaam du na ngeen ne suñu boroom tabaaraka wa def daf koo yónni ci ñun ñépp mais lan moo tax kon waxul suñu làkk ñu ne leen lu tax xam nga lu tax parce que du ñun ñoo ñu ci ñun la njëkkee voilà il fallait mu njëkke fenn comme li mu wax moom ne bokku na ci ko boroom bi tabaaraka wa taala jagleel moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ne yonent bu ne dañ ko doon yónni ci ay ñoñam moom nag alayhi salaatu wassalaam ñu daal di ci nit ñépp moo tax suñu boroom ne wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin ne ko man yónniwu ma la dudul nga nekk yërmande ngir mbooleem mbindeef yi ngir mbooleem nit ñi jinne yi kon loolu la fa mu tàmbalee nag lakk ba ñuy wax boobu lay wax bu ko defee ñooñu yow buñ traduire affaire bi am agsi ci yow jeex na te alquran ñépp am li nga xam ne mooy lakk ba ñu ne am nañ ñu ko traduire mooy agsi na ci ñoom message yu l'islam agsi na foo fële am na nag yenn portion yenn gox yoo xam ne àgg gu fa comme li mu waxoon ci suuratul wa axarina minhum lamma yalxaqu bihim wa huwa al-aziizu al-hakiim mu am na ñeneen ñoo xamante ne ñoom mbir mi message bi ak seegul ci ñoom te loolu nag mooy ne dina fa àgg ndax suñu borom moo ne yoo yonent ci lam nañu yonent bi alayhi salaatu wassalaam yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu sa yablughu hadha ad-din maa balagha al-xuff wal-xaafir mu ne bii ne jiidi lislaam bi ci xadiisu Seydina Adi ibn Xaatim no euh, euh, keneen ki xadiisu Dajjaal ki gisoon dajjal voilà kooku la <laughs> ba moo moom ak mook seyna at yi dama leen di jaawale des fois voilà moom la mooy ki gisoon euh, tamim voilà ad-dari rahmatullahi aley mu ne yonent bi alayhi salatu wassalaam wa xam ne tànku fas ak sabu mooy li nga xam ne tànku fas ak li nga xam ne al ak ak al xuff mooy euh, euh, fu ñuy solee mooy tànk lu ci bëgg a wax tànku nit loo xam dañ ciy sol ay ay ay sànke yi nga xam ne mooy ñuy de euh, kawas yi nga xam ne ci der lay ne fekk am na ñuy sol lool mooy kawas rek fu ëpp fu nit di sol kawas tolool mooy tànk rek ak sabu sagu te tànku fas yeeg gëléem yeeg ak mbaam yeeg yooyu di fa tegu mooy suñu borom diine jii dina fa àgg voilà sànq liñ doon wax sànq te daal di woon koy dag ndax dañoo arrêté woon mbir mi ndax la am lu kii woon mooy Seydina Abu Muaz ak Seydina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhuma yonent wassalaam bim leen di yónni yaman keroog dana leen yassira wa bashira wala tuyas wa bashira wala tu wala tu'assir yassira bashira wala tunaffira mu ne leen yassira yàlla yombal mbir yi bu ngeen demee ña ngeen di woo wala tu'assira te bu leen jafeñal mbir yi waaye waaye loolu ginnaaw loolu mu ne leen bashiraa dee leen bëggal nit ñi wala tunaffiraate bu leen leen dawloo lool moo tax diine ji dafa yomb boo ñëwee naan amul ay suñu yoon newu ci ah demal kii ah non noo ko mën a yombale ba moom agsi ci nit ñi loolu moo tax a jóg li nga xamante ne mooy boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim kon nag bi lisaani qawmi mu ngi noon suñu boroom ne walaqad dëgg-dëgg naa yónni woon nañu Muusaa yonent gis nga ma jox la misaal ci yonent yi nga xam ne ba ma leen di yónne ci seen làmmiñ ñu nit laa leen yónni woon mu ne wala xat kenn ngi wala xat dëgg-dëgg arsalnaa ñoo yebaloon yónni woon muusa yonent ba ñu naan muusa alayhi salaatu wassalaam bi aayaatinaa ci suñu laaye yi mooy yi ñu gisoon rek ci sa aayaatim bayinaat ak la nga xamante ne moom la ko jox la nga xam ne ci wàllu tawra mu ne lan moo lan moo nekkoon mission wam bokk na ci mu ne ko an axrij qawmaka mu ne ko boo demee na nga daal di génne sa ñoñ ñi muy waa banu israil ñii mina zulumaat mooy lii nag muy wax nii mooy laaya yi nga xam ne moom la leen joxoon ci tawraa ak commandement yeeg yooyu ak yim leen fa wan yoo xam ne ñoom ñépp ñoom waa banu israil te lii mooy ginnaaw bi mu leen muccalee ci na lay wax ne wasak ne nag anaxrij kon génneew génneel xawmaka sa ñoñ ji mina zulumaati ci lëndëm yi nga xamante ni tooñ yàlla yi nga xam ne moom lañ newee jëmaleen ilan nuur ci leer gi nga xam ne mooy leer gi nga xam ne moom laa la jox wa dhakkirhum te day leen fàttali ñoom waa banu israil ñooñule alayhi salaatu wassalaam bi ayyaamillah ci xéewalu borom bi tabaaraka wa taala lim yeen defal da dina ko wax léegi te seydina Muusa dina leen leeral ayyaamullah yoo yëlee muy xéewalu borom boo bële mu dotti ci kaw waa banu israil ba pare defoon leen dina ci lim leen voilà ñu gënoon ci seen àddina ñoom seen jamono waaye defoon leen lan xéewal yim leen defaloon muccal leen ci ki nga xamante ne nii mooy firawna al-la'in comme ni mu koy waxe léegi moom seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam waaye wa dhakkirhum fàttale leen bi ayaamillah ci li nga xamante ne nii mooy bés yi nga xam ne bésu borom bi tabaaraka wa taala muy bés yi nga xam ne ña fi jaaroon doon weddi mbugal ya leen daloon bu ko defee nga fàttali leen ko bu ko defee ñu xam ne ha hey bu ñu toppul Seydina Muusaa mii de ci lii mu ñuy woo alayhi salaam la daloon ñoo ñu mën nañoo dalaat ndax loolu dafa am solo di fàttale ko li nga xam ne ñoo daloon ñii lu fi jiitu woon jànge ci li nga xamante ne mooy les erreurs des autres bañ a commettre la même chose di jànge ci ña mooy mooy njuumtee ñeneen jiitu loolu boroom xela ko ne def kon wa zakirhum tana nga leen fàntene bi ayyaamillaahi ci xéewalu yàlla yi waaye nattoom yi ak mbugalum ñu tar yi nga xamante ne nii moom la tegoon ñi nga xam ne ñoo doon weddi tamasoon fee jaar inna fi daalika dëgg-dëgg nekk na ci loole la aayaatin ay laaya ay màndarga waaye ngir kan li kulli sabbar ñeel képp koo xam ne muñaakoon la ci jaamu gi muy jaamu borom bi tabaaraka waaye mu ñaakoon la ci topp gi muy topp ndigalu boromam waaye mu ñaakoon la li muy wattu ci wattu gi muy wattu ay tereem shakuur nekk koo xam ne santaakoon la ci xéewalu borom bi tabaaraka wa taala waxoon lañ ne nag shakuur ak shaakir bokkuñ shaakir moom mooy moo koo xam ne day sant ko bu buñ ko defalee dara lu baax mu daal di sant shakuur nag moo ëpp doole kooku fuuf parce que shakuur moom yamul ci lool kese waaye bépp xéewal bu mu xam ne te xam ne ne benn xéewal mënu la tukkee lu dul ci borom bi tabaaraka wa taala moom fu mu ko gis da koy sant